Umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul buyuu' fi baabu rahni wa xayrihi. Wa an Umar radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala hamaltu alaa farasin fi sabiilillahi fa adaa'ahu alladii kaana cindahu fa aradtu an ashtariyahu wa zanantu annahu yabii'uhu bi ruxsa فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى ginnaaw bala ñoo tàmbali voilà am na lu ma fàtte woon mooy xadis biñ mujj woon gis ci euh, jataay bii ñu génn loolu noonu bu Seydina Abdallah ibn Umar bi xalal jooju Seydina Umar jële woon xayba ame woon xaybar joxe ko loolu ci fuqaha yi moom lañ xamee waqf voilà moom lañ naan wax waqf waqf mooy loo xam ne dama koo jël daal di koy def teg ko moo xam ab jàkka wala suuf soo xam dama koo tabax ay appartement ne pour ñi nga xam ne way aajo yi la ñi aajo kese nañ koy dëkk wala sama ne sama waa njaboot képp koo xam ne soxla na ci kese na ciy dëkk voilà yu mel noonu wala ci jullit ñi wala nga def benn teen wala def foo xamante ni ab tali la loolu lépp ne lii lépp dama koo def njaayu ma ci kenn dërëm dama koo def li wajhillahi tabaraka wa taala ngir yàlla tabaraka wa taala loolu ci gàttal mooy waqf voilà loolu moom la ko fuqaha yi xam ne kon buñ ñëwee fii ñu nekk mu ne waan muy la hadis bii di deux cent quatre-vingt-sept mu ne waan Umar mu ngi jële ci Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal mu ne hamaltu ala farasin fi sabilillah damaa yen benn waay ci fas mooy damaa ci yoonu yàlla ci ci xare ci toolu yàlla mooy benn waay boo xamante ni nii dama koo joxoonu fas may ko ko ngir mu mën a participer mën a bokk ci xare lépp xare boo xamante ne ci yoonu yàlla la léegi nag fa adaahu alladhi kana inda la waaja ma ko joxoon nag bon après daal bu ma gisee fas wa waaji ma gis ne daal sànk na fas yi mooy toppatoowu ko moom na naan fada mu sànk ko daal di koy ñàkk a toppatoo xam ne kaana fas wa nekkoon na indahu fa moom fa léegi nag nee na ma bëgg nag nam na an ashtariyahu man jënd ko ma bëgg koo jënd nag ca waaja voilà voilà comme que moom moom doyadil na fas wi ba fas wi sul sonni léegi nag ah ma bëgg koo jëndaat ci ma bëgg koo jënd wa am njortu ke ne moom de yabi yabi'uhu day jaay fas wi bi ruxsin ci loo xam ne daal njëg loo xam ne seerul léegi nag nee na fasa'altu man Umar ma daal di ñëw laaj annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir laaj ko lan la ma ciy digal daal fa qaal nee na yonent bi alayhi salatu wassalam ne ma la tashtari ne ma bul jënd fas wow de bu ko jënd wala ta'ud tabul dellu fii sadaqatik ci sa ah, sarax bi nga xam ne defoon nga ko ngir wajhillahi tabaraka wa taala ngir yàllaa nga def ko kon bu ci delluwaat voilà bu ko jëlaat wa in a'takahu bi dirham même waa ji ko moom sax bu dee dala da la koy weccoog yow joxaat la ko mooy dala koy jaayee dërëm sax bu ko jël bu ko delluwaat bu ci delluwaat ndax kat fa inna al-aida waa ji nga xam ne day dellu fii ba hibatihi ci am maye maye ba pare di ko dellu di ko nanguwaat ci moo xam nag noo ko mën a defee voilà moo xam da koo bëgg jënd wala neneen loo bëgg a jaar ba mbir mi ñëwaat ci yow mu ne kay def loo lële kal aidi day mel ni misaalam mooy daal misaalu ki nga xam ne day dellu fii qay'ihi ci am waccoom nit moo xam ne dafa waccu sëggaat ci waccu ma di ko lekk akramanallah kooko kiiwa niroo mu ne wa fii am na ci benn kaddu boobu dane foofu yonent bi alayhi salatu wassalam dane ko fa inna alladi dëgg-dëgg waa ji nga xam ne ya'udu day dellu fii sadaqati ci saraxa boo xam ne da ko génne woon joxe ko loo xam ne da ko joxe ci yoonu yàlla mu daan ñëw di ci delluwaat ngir récupérer ko ngir jëlaat ko kooku de kalkal bi mo xaj beeya akramanallah ya'udu day dellu fii qay'ihi ci waccoom waccu ba pare xaj bu lekk waccu ga kii wa yem akramana allah al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi fii li nga xamante ne nii mooy xadis boo xamante ne nii moog bii ñu jóge ñoom ñoo niroo léegi nag mooy xadis deux cent quatre-vingt-huit muy xadis ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mu ne waan ibni abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-'aa'idu fii hibatihi kal-'aa'idi fii qay'ihi kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne waan ibni abbas mu ngi jële ci doomu al abbas di muy abdallah radiyallahu anhuma anna nabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na al aidu waa ji nga xam ne aji dellu fii hibatihi ci mayem gu maye woon kooku di ci dellu ngir jëlaat ko kooku kal aidi day mel ni ki dellu fii qay'ihi ci am waccoom akramanallah kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadith bi nga xam ne moo ci teg muy hadith deux cent quatre-vingt-neuf ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent mu ne waan an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qaala tasaddaqa alayya abi bi ba'di maalihi fa qaalat ummi Amratu bintu Rawaha radiyallahu anha laa arda hatta tushhida rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fantalaqa bi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam liyushhidahu ala sadaqati faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam af'alta haadha biwaladiki kullihim qaala radiyallahu anhu laa qaala sallallahu alayhi wa sallam ittaqullaha wa adilu fi awlaadikum faraja'a abi faradda tilka sadaqa wa fi lafdin qaala sallallahu alayhi wa sallam falaa tushhidnii idhan fa inni laa ashhadu ala jawr wa fi lafdin fa ashhid ala haadha ghayri kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne waani Nu'maan muy jële ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy Nu'maan ibn Bashir di doon ki nga xam ne moom la ñu naan Bashir moom ak baayam yëpp moom ci tout tànku saxaaba yi la bokkoon moom ak baayam di Bashir ay saxaaba lañ muy Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhuma moom an Nu'man nag mooy nettali <coughs> annahu qaala mu ne tasaddaqa alayya abi mu ne sama baay daf ma jox loo xam ne kado la bi ba'di maali lenn ci alalam lama daal di jëf daal di ma koy defal daal di ma koy jox fa qaalat ummi léegi nag sama yaay ne muy amratu kan mooy yaayam muy amratu bintu rawaha tuddoon Amra di doomi Rawaha moom mii sœur la woon ah, ah ci ki nga xam ne sahaaba bu siiw bi di Abdallah ibn Rawaha mi faatu woon Muqta Amra mii sœuram la woon radiyallahu anhuma moom kon <coughs> Abdallah mi jaay la ci Sayyidina Nu'man bi radiyallahu anhum léegi nag yaayam jooju di Amra bint Rawaha mu ne mu wax ah mu wax eh, jëkkër ji Bashir ne ko la arda ne man du ma gërëm lii de hatta lu dul tushida nga seedeloo ci lii may gii nga may sama doom jii di bashi di di an Nu'man nga seedeloo ko rasulallahi nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne fantalaqa bi léegi nag ci la sama baay daal di dem ila rasulillahi ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngir lan li yushhidahu ala sadaqati ngir mu seedeloo ko ci kado bi sarax gi mooy lii don bii nga xam ne may gi nga xam ne moom la ma sama yaay sama baay defal fa qaala lahu léegi nag bi baayam di Bashir ñëwee ah wax loolu ngir mu seedeloo ko fa qaala lahu rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko af'alta hadha bi waladiki kullihim ne ko ndax defal nga lii lu mel nii nga defal sa doom jii daan noomaan jox ko lenn ci sa alal ah lu duuf lu baax sax lu baax lu duun gaa loolu est ce defal nga ko li def ci sa doom yi fa ñoom ñépp xaal léegi nag Seydina Nu'man radiyallahu anhu ne laa ne ah, déedéet yow yonent bi alayhi salatu wassalam xaal ba mu waxee lool nag yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ittaqullah ragal leen yàlla wa'dilu te na ngeen maandu fii awlaadikum ci seen doom yi mooy rek lan moo leen dayu leen defal lii ñoo xam ne defaloo leen ñii le voilà déedéet faraja nee na nag noomaan ne radiyallahu anhu mu ne fu mu dellu abi sama baay di Bashir fa radda tilka sadaqa mu delloo kado boobu mu ma defaloon loolu la ma joxoon mu delloo ko voilà mooy annulé ko wa fi am na ci benn kaddu ci hadis bi qaal radiyallahu anhu alhamdulillah qaala dafa wax mu ne yonent bi lii la wax baayam dane ko falaa idan ba mu ko laajee mu ne ko defaluma ko sama yeneen doom mu ne kon nag bu ma seedu lool yi eh bu ma seedu lool yi fa inni ndax man rasulullah sallallahu la ashhadu du ma seede ala jawrin ci loo xamante ne ak ndëngate ak tooñ la wa fii lafz mu ne am na ci beneen kaddu dane ko fa ashhid ala hadha ghayri utile seetal keneen ku ko seede purut man rasulullah seetil ghayri ku dut man salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu muy hadis deux cent quatre-vingt-dix muy hadis bi nga xamante ne ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk mu ne an Abdillahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amala ahla Khaybar aamala ahla Xaybar bi shatri maa yaxruju minhaa min samarin aw zar' kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne Abdullah ibn Umar mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yonente bi de sallallahu alayhi wa sallam amala dafa jëflanteeg daal di ah mooy lu service u daal di jëflanteeg doxal ak ahla xaybar waa xaybar di dëkk boobu la nga xamante ne ni waxoon nañ ko fi fan yee moo nekk ci kaw Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam booy dem Syrie booy dem Sham nga xam ne yahuud yaa fa dëkk woon bi nga xam ne ci juróom ñaareelu at bi ci gàddaayu yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi la ko ñu ubbee daal bëgg leen nag génne ah génne leen ci seen tataya bëgg leen a exiler génne leen dëkk bi naf yu leen léegi nag yahuud yi daal di koy proposer ne ko ah yow moom doo fi toog yaag sa sahaaba yi radiyallahu anhum kon nag dañ lay proposer daal di la di la hmm, xelal mooy tee nga ñu fee bàyyi yow suuf si yaa ko moom ñun bu ko defee ñun mooy mbay mi ñoo koy indi ñoo indi semence bi li fii jéeg yooyu yëpp ba pare di ko liggéey léegi nag après nag bu bu bu bu récolte bi jotee bu ñu waree mbay bu bu bu jëlee li ci nekk jotee bu boobaa yow nga am fukk bu doon euh, ñaar fukk la nga am fukk ñu jël fukk mooy ñu xaaj ko ci digg bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam d'accord ci kaw lool nag moom lay wax ñi ne amala jëflante nag ahla Xaybar waa Xaybar mooy ca seen tool ya bi shatri ci xaaju maa yaxruju la nga xam ne mooy génn min haaca seen tool ya min samarin ci li nga xamante ne ni mooy meññeef aw zar'in mooy ca toolu tàndarmay la cay génn bu ko defee buñ paree day yónni koo xam ne mooy dem di def xars te sayyidina Abdallah ibn Rawaha mi doon tudd sànq moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon yónni muy def loolu léegi à peu près toolu tàndarma yépp bu ko defee mu xam ne ñu ne à peu près bu ko defee moom mu jël temps mu xaaj bi mu yóbbul yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon loolu lay wax ne kon di xaaju maa yaxruju minha lay génn ca tool ya samar ci li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay meññeef ci li nga xam ne mooy toolu tàndarmay aw zar wala mbay kon nag al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullahu taala muy jàll ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis deux cent quatre vingt muy xadiisu deux cent quatre-vingt-onze muy ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn mu ne waan Raafi' ibn Xadiij radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna akthara al-ansaari haqlan fakunna nukri al-arda ala anna lana haadihi wa lahum haadihi farubbama axrajat haadihi wa lam tuxrij haadihi fanahaanaa an daalik fa amma al-wariq falam yanhana kon alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala nu fi indi fii hadiisu Seydina Raafi' mu ne waan Raafi' mu ngi jële ci sahaaba muñ naan Raafi' ibn Khadij di doomu ki nga xamante ne nii mooy Khadij radiyallahu taala anhu mu ne mu ne ci wal ansar la bokkool annahu qaala nee na kunna ñun de dañoo nekkoon akthar al ansar haqla gis nga wa ahlul medina mooy wal ansar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñun ñoo ci ëppoon ay tool fa kunna ñun nag nekkoon nañ nukri doon luye al arda suuf si ala anna lana haadi bu ay nit ñëwee bëgg bon ñoom bëgg nañoo liggéey waaye amuñu tool li ñuy def dañ leen luye tool yi waaw man nañ leen a mettre disposition condition tool yii de mën nañ leen koo yiyee waaye ci kaw nan lañ koy defee ala na lana hadi kene ñun ñooy moom fii côté bii ci tool bi lu fa ñor ñoo moom wala hum ñoom ñoo ñor ñoo moom hadi beneen côté bi lool sa hadis bi ñëw Seydina Rafi' ba léegi dina ko leeral Eh, nan la doon demee li tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout ah, ah, lu tax lu bari lu bari noonu la doon demee akhrajat hadi mooy côté bi nga xam ne ñoom ñi moom tool bi moom lañ doon tànn ndax tool yooyu da am ndox mooy foo xam ne dañ fay mën a arroser foo xam ne day am teen ca wetu ba wala xam ne bu taw yi ñëwee foofu lay nekk nga xam ne day amub genre déeg am yoo xamante ni comme bassin de rétention wala foo xamante ne ab teen ab sayan moom ñu ne côté bi nga xam ne foofu la taw ya nekk fa la ndox ma nekk ñoom côté boobu lañ naan ñun côté bee lu fa ñor ñoo moom léegi nag kanta beneen côté bi nga xam ne moom moom day wow lu bari ñu ne yéen ñii nag bëgg a bay tool bi ah, taamu ngeen tool yéen côté boobu lu fa moom ngeen di moom léegi nag loolu lay wax <laughs> léegi mu ne moo tax ñu ne fa rubbama lu bari tamit ah day ko léeg-léeg waaye mooy lu lu bari noonu loolu deme akhrajat haali ñun côté yi nga xam ne moom lañ tànn te mooy fa ndox ma ne loolu da doon génn meññee fam rafet lool baax lool walam tux yuxrij kanta beneen côté bañ bàyyil gaaye moom ah léeg ah lu bari sax des fois day wow quoi walam tuxrij du génn haadi beneen côté ba fanahaana mu tereñu an daalika ci loolee bu leen ko tere yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen mukk bu leen ko defati fa am mal warik kanta mu ne bu dee nag da ngeen jëluyee gaa yooyu soxla suuf soxla suuf ndax bëgg nañoo liggéey waaye amuñu suuf bu dee dañoo ñëw ne leen ñoom pare nañ jox leen comme deux cent dinaar bu ko defee ngeen ngeen luye leen ko cinq mois juróomi weer ñoom ñu ko waaw mu ne terewuñu moom danaan fa mal warek kanta bu dee xaalis la mooy xaalis lañ lañ waxaale ñoom ñu ne dañ leen koy luye ci xaalis ñu ne lool falam yanhana moom de alayhi salatu wassalam terewuñu ko kon al Abdul Ghani ibnu abdilwahidi rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi ci tegu te hadis bi moom biñ jóge rek presque benn la muy wax bu sayyidina Rafi la ba léegi ibn Khadij radiyallahu anhu muy hadis deux cent quatre-vingt-douze muy ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar mu ne wali Muslim rahimahullahu ta'ala an Hanzala ibn Qays rahmatullahi alayhi annahu qala sa'altu Raafi' ibna Xadiij radiyallahu anhu an kiraa'il ardi bizzahabi wal wariq faqaala radiyallahu anhu laa ba'sa bihi innamaa kaana annaasu yu'aajiruuna alaa ahdi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam alal maadiyaanaati wa aqbaalil jadaawil wa ashyaa'a mina az-zar'i fayahliku haadhaa wa yaslamu haadhaa wa yaslamu haadhaa wa yahliku haadha falam yakun linnaasi kiraa'un illaa haadha falidaalika zujira anhu fa ammaa shay'un ma'luumun madmuunun falaa ba'sa bihi kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax kon eh, ci hadiis bi am na lu ci tegu voilà qaala al-musannif rahimahullahu ta'aala almaadiyaanaat al anhaaru alkibaar wal jadwal annahru as-saghir kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci xadis bii nii nga xamante ne nii mooy comme bi ñu jóge rek comme niñ la ko waxe léegi mu ne waan wane wali wali muslim walee mu ne wali muslim ñeel na imam muslim moom ni mu soloowe xadis bi ñu jóge voilà moom da koo def beneen xadis moo tax numéro yi bokkuñ mu ne wali muslim ñeel na al imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah an hanzala ibn qays mu jële ci ku ñu naan hanzala di doomi qays rahimahullah annahu qaal neena nga xamante ne nii bokkoon ci wàllam saar rahmat rahmatullahi alayhi nee na sa'altu Rafi' ibn Khadij laaj saxaaba bi nga xam ne mooy Rafi' di doomi Khadij radiyallahu ta'ala anhu wa arda na dama ko laaj an kiraa'il ard ci ni ñuy louer daal mooy louer li nga xam ne mooy suuf bi zahab walla louer sa suuf soo am gir tool toog tool nga louer ko koo xam ne moom or lay jox wala wal wariq wala xaalis walla fa qaal léegi nag mu ne fa qaala sayyidina Xadiij Raafi' radiyallahu anhu ibn Xadiij ne laa ba'sa bihi loolu amul benn problème amul benn ngaañ bu ci ne de amul benn problème innamaa kaana an-naas mun a dëgg-dëgg gis nga nit ñi mooy saxaaba yi nekkoon nañ yu aajiruuna doon ñi nga xam ne amoon nañ ci tool doon ko luwe ala ahdi nabiyyi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah ala al-maadiyaanaat ci kaw ne ñoom li nga xam ne mooy fa ndox yay jaar voilà loolu mooy maziyaanaat fa ndox yay jaar ñoom mooy la nga xamante ne nii mooy sax mooy mooy sax ca ca ca tool ba ca côté fa ndox ma nekk voilà loolu la gaa yi doon <laughs> borom tool yi <laughs> ñoom loolu lañ doon wax ne ñoom loolu côté boobu ñoom ñoo koy moom voilà gaa yi bu ñëwee bëgg a luye seen suuf comme niñ ko waxe woon ci hadis bi jiitu ñu ne leen waaw baax na soo que côté bi ndox yi nekk ñun ñoo ko côté boobu ñun lu fa lu fa ah lan ngeen ñuy fay mooy lu ñor foofu ñun ñoo moom voilà wa aqbalil jidaal wa aqbalil jadaawil ak li nga xamante ne nii mooy déglu ah bokk li nga xamante ni mooy euh, ndox yu ndaw yi voilà mooy eh, eh, te déeg yu ndaw yeeg teen yu ndaw yi nga xam sayaan yu ndaw yi ñoom foofu nga xam ne ah nga xam ne eh, dañ koy dañ ko dañ ko fay jële di jël ndox mi ngir di di arroser tool bi ak yooyu di arroser tool bi foofu le ca foofu moom la fa sax foofu it ñun ñoo moom loolu moom loolu laan ah, wa aqbali wa aqbalil jadawil léegi wa ashiyaa mina zarañ ak ay mbir yoo xamante ne nii ci mbay mi fay léegi nag lu demee noonu mooy lan mooy ñun côté yi ndox yi ñi moom tool bi dañ naan côté bi ndox mi ne ñun côté boobu ñoo koy moom voilà lu fa sax loolu la ñuy mooy suñu fay lool ci kaw loolu lañ lay luyee yow nag yeneen yi sax feneen ne moom ndox ma dañ ko fa yóbbu wala mu taw ndox ma ñëw fa ah léegi foofu nag yéen ñi yéen ñi bëgg a bay ta mu ngeen tool ah yéen ñu luyee yéen yéen yéen moom loolu léegi nag bi nga xam ne noonu lañ doon def mu ne nag ah mbir mi nag bi mu demee noonu fa yahliku hada moo léegi-léeg da ngay gis ah lée al ko mooy lee du du sax ah sa du du baax lay am mooy coté ba tool ba ne la wayaslamu haala kanta côté bi nga xam ne fa la ndox mi nekk foofu moom <laughs> mbay ma gàncax dafa nekk mucc walla garab ya fa ne baax lool way wertu lool wayaslamu haala hmm? lii nii nga gis affaire bii nii fii daal di mucc wa yahliku hada fële moom tanta fële moom daal di alko mooy daal di yàqu voilà falam yakun linnaasi mu ne nekkul woon ngir nit ñi kiraa'un mooy ab luye suuf illaa haadaa lu dut nii daal doon demee ñoom daal nii la ñu ko doon defee léegi nag mu ne fali daalika lii moo tax nag zujira anhu ñu daal di leen ci jajj tere leen ko voilà loolu benn ñaanjën la am na beneen wa fali daalika zajara anhu fali daalika looloo tax zajara mu jajj leen tere leen ko anhu ki loolu kan moo ko def yonent bi sallallahu tuddoon ci kaw ne mooy tuddul kan la wala xam nañ ne moom la waaye zujira anhu wala wa fa li dhalika zujira anhu mooy yonent bi alayhi salatu wasalam daal di leen koy tere daal di leen di jàjj ne loolu bu leen ko def voilà parce que loolu mooy la loolu loolu mooy ci jaxaala dëgg la tamit affaire u dëgg dëgg dëgg mooy yow fi baax ci tool bi lu sax maa moom yow nag côté yeneen côté yi moom te loolu kenn mënu koo quantifier mooy jaxaa dafa ak réer dafa yàqal mooy loolu voilà léegi nag mu ne fa am ma shay'un ma'lum mbir lépp loo xam ne mbir moo xam ne lu ñu xam la madmunun lu ñu mën a garanti ci kaw loolu bu dee ne yow da ngay bay da ngay da ngay euh, luye suuf si ci kaw waa ji nga xam ne moom moo soxla suuf si fay la loo xam ne shay'un ma'lum lu ñu xam comme mu ne la man dinaa la jox temps dinaa la jox lii ci xaalis madmunun mu mu nekk lu ñu garanti mu ne bu dee loolu nag ci kaw lool fala ba'sa bi loolu amul benn problème lan moo tax mu ne shay'un ma'lum waa lu ñu xam parce que léeg mu doon wax ne yéen li ngeen ñuy fay mooy fi lay lay ko xam waa ñeneen ñi ñoom dañuy liggéey ba sonn léeg-léeg seen côté boobu du am yéen yéen ñi moom tool bi seen côté bi bari ndox mi am léegi xoolal tooñ googu moo tax mu ne yonent sa sampon mu daal di sujira ñu daal di leen gànj sol daq euh, euh, tere leen lool fa amma shay'un kanta bu dee nag mooy luye bi day nekk ci kaw mbir moo xam ne maalum mu ñu xam la madmumun lu ñu mën a garanti la fala ba'sa bihi lool benn problème amu ci mooy man naa nekk léegi al imam Abdul Ghani rahimahullah muy leeral bi ay baat yoo xam ne gis na jar nañ ko leeral ci hadis bi mu ne almadiyanat mu ne baat boobu ngeen dégg almadiyanat mu ne al anharul kibar mooy nahru yi mooy sewnde eh, yi ndox yi nga xam ne day jaar ci yu ndaw voilà yu mag comme ça fleuve la mooy ngan di ndox la ngan di di way ngay déeg yu rëy yu rëy rëy rëy voilà noonu la léegi kanta wal jadwal kanta jadwal bi nga dégg xam nga ne wa aqbalil jadawil jadawil mooy pluriel bi mooy lu bari benn bi mooy wal jadwal mu ne jadwal an nahru saghir mooy li nga xam ne mooy déeg la déeg bu ndaw rek voilà yoo xam ne wala sayaan boo xam ne fu ñuy def foo xam ne ndox ma dañ ko fay ci genre bassin de rétention bu ndaw voilà kon mu ngi noonu kon xam naa dañuy yëm nii insha allahu taala bii di ñëw insha allahu taala ñu jeexal